rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil ishriin waan abil abbaas sahl ibn sa'd as-saa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma xaybar la-u'tiyanna ar-raayata ghadan rajulan yaftahu allahu ala yadayhi yuhibbu allaha wa rasuulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuuluhu fabaata annaasu yaduukuuna laylatahum ayyuhum yu'taahaa falammaa asbaha annaasu ghadaw alaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam kulluhum yarjuu kulluhum yarjuu an yu'taahaa faqaala sallallaahu alayhi wa sallam ayna Aliyyu bnu Abii Taalib faqila ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama huwa yastaki aynayhi qaal fa arsiluu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama fi aynayhi wa dacaa lahu fa bari'a hatta ka'an lam yakun bihi waja' fa actaahu raaya fa qaala caliyyun radiyallahu anhu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam uqaatiluhum hattaa yakuunuu mislanaa qaal unfuz alaa rislik hattaa tanzila bisaahatihim summa ad'uhum ilal islaam wa axbirhum bimaa yajibu alayhim min haqqillahi ta'aalaa fiihi fa wallaahi la an yahdiya allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humurin na'am muttafaqun alayhi qawluhu yadukuun ay yaxuuduuna wa yatahaddasuun qawluhu raslik aw rislik rislik bikasri raa'i wa bifathihaa lughatan wal kasru afsah kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala di wax ba léegi ci buntu bi tool bi ci garab gi mu ñuy présenté di ñu ko gaaral ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amiin mooy buntu tegtale ci yiiw ak woote jëme ci yiiw wala woote jëme ci cànkutelu la cay fekk léegi hadis bi ji jotaay bii ñu génn commencé woon nañ hadis yi gisoon ñaari hadis yu njëkk yi mooy hadis sayna Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri Abu Mas'ud yi man dalla ala xayr falahu mithlu ajri fa'ilihi ku degtale ci yiw rek ah mooy yow di am lu mel ni payuk aji jëkk ko jëf gisoon nañu xadis bi ci tegoon mooy xadisu sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu yonent bay saa saam doon man daa ilaa hudan ku woote jëme ci njub ah xadis boobu gisoon nañ ko tay nag mu doon xadis numéro cent quatorze lool ñu war a gis xadis cent soixante-quinze téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ba léegi kon ci tool bi ci ci ci ci garab gi mu ne wa an abil abbas mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abul abbas ah moo doon abul abbas nan la tuddoon mu ne sahl ibn sa'd as-sa'idi muy sahl ibn sa'd du doomu ku ñuy wax sa'd ibn malik ibn xaalid ibn tha'laba ibn haritha ibn amr ibn al-khazraj ibn sa'ida moo doon ni ko as-sa'idi bokkoon ci waa khazraj ci waa Lamsaar moom ak baayam yépp ay saxaaba la ñu woon Sahl ibn Sa'd as ta'ala anhu la def ne maa nga ne anhuma ah, muy Abul Abbaas yi ah, ah, moom mii nag daf bokkoon mooy ki mujjee génn àddina ci saxaaba yi Medina daanaka amoon na cent waaw daanaka amoon na cent ans jamono yonent bari saa saam nag ci tout la bokkoon mooy bon pas tout temps mooy côté ay quinzaine d'années vingtaine d'années côté entre yooyu la ne woon waaw kon mu ngi noonu eh, kon moom Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu wa an mu ne anna rasulallahi muy Abul Abbas eh, mu ne radiyallahu anhu anna rasulallahi hadith bii nag ñuy wax ni gisoon nañ ko ci muqaddima bi ci mbëmbëstël bi gis nga ni mu ñetti hadith yi mu ëndeegul ngeen gisadu ñaari njëkk gisoon nañ ko ci introduction bi comme ñetti hadith yi mu ëndi man dalla ala xayr falahu mithlu ajri euh, euh, fa'il man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'a hadis yii nii yëpp di ci te nii la ko rangale woon bi mu ci tegoon xam nga dene woon te muqaddima ba taw tuddoon na ñaari bii paas mu ne wa sahha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wallahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni akhihi wa annahu qaala man dalla ala khayrin falahu mislu ajri fa'ilihi wa annahu qaala man da'aa ilaa hudan kaana lahu minal ajri mislu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min ujuurihim shay'an wa annahu qaala li 'Aliyyin radiyallaahu 'anhu fa wallaahi la'an yahdiya Allaahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humurin na'am. gis nga gis nga li mu tegalee ñetti hadiis yooyu paa bi njëkk bi njëkk loolu gisuñu gisa ak seeguñu ci mais yii nii. nii la ko tegalee yi bootu boolee yiñ tego gisoon yi wees mu ne wa annahu qaala li ali takat yonent bi alayhi salaam soloo nañ ci moom lu wér kene wax na sayyidina ali ibn abi talib asadullahi al-ghalib abu turab radiyallahu anhu mu ne fa wallahi yonent way saasaam ne ko waat naa ci yàlla la ay yahdiya allahu bika rajulan wahida boroom bi gindi jaare ko ci yow benn góor kese benn nit kese xayrul la ko moo gën pour yow min humurin na'am alal yu valeur yoo yële ci gëléem yu xonq yoo yële nga xam ne moo ginoon a tedd ci alalu arab yi nga amoon yu toll noonu bu doon tey dañ naan nga nekk milliardaire en dollar US wala en euro loolu nga gindi benn nit borom bi gindi benn jaaro moo ko loolu lañ ci gisoon fii nag bon bañ koy tudd waxoon nañu ne xadis boobu euh, imaam Ibn Sa euh, kii euh, Abul Abbas Sahl ibn Sa'd moo ko solo waxoon nañ ko ci lu gaaw léegi nag fii dañ koy yaatal tuuti waaye bon yàgguñ ci woon noonu mais lañ fa waxoon am na solo doyoon na mais comme que da koo gën guddal waxoon nañ ko noonu waxoon nañ ko ne voilà yonent bi sallallahu alayhi keroog dañu ñëw mu laaj. Euh, ne ne dina jox raaya bi ba nit ñi fanaanee walla di def ay ay effort ku nekk di def lu ne ngir euh, kan lañ koy jox ëllëg waaw suba léegi ba yonent bi alayhi salaam daal di xëy daal di laaj Seydina Ali ibn Abi loolu nag moom lay yaatal fii rek waaw loolee moom lay yaatal fii waaw léegi kon mu ne anna Rasuulullahi mu ne yonent bi alayhi salaam qaala wax na ñoom Seydina Abu Abu Abul Abbas Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi saa saa wax na keñ la wax yawma Xaybar bésub Xaybar waxoon nañ la Xaybar ab dëkk la woon boo xamante ne nii mu ngi ci kaw Medinatul Munawwara ci noor bi boo jógee Medina mel ni kuy dem Sham foofu la nekk mais nekkul comme kuy dem Makka déedéet boo nekkee Medina ci kaw mel ni kuy dem Sham Xaybar te kaw la ne te yahuud yi ñoo fa dëkk woon jamono yooyu. waaw rawatina euh, ñi nga xam ne moom lañ dàq woon Medinatul Munawwara ñoom ñoom Huyay ibn Akhtab fa lañ dawoon dem waaw nga xam ne fa lañ newoon doon kàccoo rek ñu daal di leen génne Medinatul Munawwara ala saakine abdal sar sam ñu dem fekk ci seeni mbokk yahuud yu nekkoon Xaybar ak ay ay ay ay ay dëkk yoo yële ak euh, nekk nekk fa nag euh, ñoom yahuud yoo yële waaw ñoom nag ñuy gën a xam ba seen mbokk yahuud yi ñu fekk ngir ñu gën a noonoog yonent bi alayhi salaam ba nag lii nga xam ne yonent bi alayhi salaam dem ci juróom-ñaareelu at mi ginnaaw gàddaay bi muy septième l'an sept ginnaaw gàddaay bi alayhi salaatu wassalaam ngir déjjati leen foofule de Xaybar bañ demee nag waxoon nañ la ne xare ba eh, kii hmm, eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwuñ rek ubbi ko ay dafa def na ay ay ay ay ay du benn fan du ñaari fan yu yàgg la essayé nañ def ay ay ay ay ay attaque mais saa buñ defee yahuud yi ils avaient bien euh, gardé leur forteresse parce que tata la woon waaw tata bu rëy la waaw moo tax waa Quraysh bañ ko yéen ñene ne Muhammad de Seydina Muhammad de alayhi salaam comme que taa ay yéeféer lañu gëmuñu tey lay door a laal laalaake foog yahuud yee nga xam ne seen tata yu baax yi <laughs> waaw <laughs> waaw ak seen wax yi ñu doon wax loolu <laughs> taxuñoo jóg léegi mooy eh, eh, eh, ay ay song yu bari am na ci boo xam ne Seydina Abu Bakar ko jiite woon yeneen yi ñeneen ak ñeneen mais affaire bi ñu essayé ba sonn affaire bi doxul léegi nag ci la yonent trois cent mooy yahuud yi résister keroog. yeneen tubaab saa sam da leen a bett waaw da leen a bett daal di ñëw xëy gaa yi dañoo xëy ñoom di dem ci seen tool yi yor seen seen seen peel yeeg seen pikk yi ñuy bayeeg yooyu ak seen gopp yi façon liñ naan gopp ak daba <laughs> hein rek daal di dañoo kii rek gis mbooloo mu ne yonent bi sallallahu muhammadun wal xamis rek daw comme ni ko Seydina Anas daal di nettalee gaa yi tasaaroo yi commencé nag ñu commencé nag ne ah léegi nag défendre dëkk bee fi ne waaw moo ci def te il c'était une forteresse bien gardée bien fortifiée voilà kon eh, léegi nag benn nag ci bés yooyu nag ci xare yooyu ci xare bi ci Xaybar ci la yow yawma Xaybar waxoon nañ la yawma bu araab yi di wax yow loolu wa yawma Hunayn comme li alquran wax mooy xeex xare la ci jum dégg lu benn bés noonu rek ñu naan benn un jour de Hunayn comme nga dem nii naan un jour de Hunayn non mooy xare ba amoon Hunayn bi Yonent sallallahu alayhi wa sallam defoon kon nag loolu bii it wa yawma Xaybar waaw mu ne bari woon ay ma lool nag. naatoon lool nekkoon vraiment min jinaani hadihi euh, al buldan nekkoon ci euh, ajjanaay gox yi nekk foofule rafetoon lool taaru woon lool léegi nii mu ngi bokk ci Arabia as-Saoudia moom district de Khaybar mu ne yonent bi alayhi salaam wax keroog dane la utiyanna raayata gadan waat naa ne dinaa jox drapeau bi suba rajulan góor goo xam ne yaftahu llahu ala boroom bi dina ubbi dina ubbi dëkk bi dina ubbi xaybar jaare ko ci loxoom góor googule waaye bokk na ci mandargaay kooku nga xam ne moom la borom bi moom la boroom bi terale taraanga gu toll noonu ay critère la de waaw foog ne sawaay borom bi du du du tabb ab yaanaani waaw mukk waaw borom bi du tabb ab yaanaani mukk <laughs> wala kuy kuy kuy kuy kuy yox yoxi déedéet kooku matul ñépp <laughs> a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ñooñu la borom bi tabb gisoon nañu ko fi <laughs> ay njiit yoo xamante ne ni ñoom dañuy gindeeku te dama leen gindi jaaraleen ci sama mbir ci sama sariya bi ak sama ndigal waaw ñuy gindi ñi di gindeeku di jaar ci ñoom tamit ci loolu le waaw keroog ban ba ñu tënk li nga xam ne mooy li gërëmloo seen borom waaw nekk ñoo xamante ne dañoo am ah confiance une certitude am xel dal teel dal te teey ci digalu seen borom yi ak seen borom tabaraka wa ak ndaw mi indi sayyidina Ali nag radiyallahu anhu critères yooyu la la matal sëkk waaw bokk ñu gën gën a kare waaw mu ne kooku may jox drapeau bi suba rajulan góor la goo xam na yaftahullaahu ala yadihi ubbi Xaybar jaare ko ci loxo ndaw teraanga kooku nag daa am ay critère lañ doon wax lan mooy critère am yuhibbu allaha wa rasulahu dafa sopp yàlla tabaaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama lahu akbar waaye beneen côté bi wa yuhibbuhu wa yuhibbuhu ta mu sopp ko allahu borom bi tabaaraka wa taala wa rasuluhu waaw waaw kon nii la waaw yàlla sopp la ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sopp la waaw te nit manoo am cofeelu yàlla lu dul daa fekk loolooyu jëkk na ah, ah ne yow sa effort bopp ci la la yàlla soppe de ah non non non dogal la bu yàlla dogaloon bu njëkk boo xam ne yow taxawoo woon sax nekk boo woon ci kaw suuf bay borom bi ah wa alqaytu ilayka mahabbatan minni li mu waxoon Seydina Muusa man maa sànni ci yow a cofeel boo xam ne ci man mi jubu man borom bi bu jógee ci bu boo xam ne pour yow moo tax mooy mbir mi la lépp la waaye teral jaan bi ak gëneeloon day mel ni dalay naan waaye yow itam da daa fekk dañ maa sopp ma sopp dañ maa sopp après ma sopp la déedéet bu ko jàppe noonu de borom bi ci boppam la tax ngay sopp yàlla moo ko def te daa fekkoon mu soppoon la ba pare waaw xanaa waxuloon yaa ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an diinihi fa sawfa ya'ti allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu <laughs> lan la jëkk yuhibbuhum yéen ñi gëm yàlla képp ku dellu sa gannaaw ci sa diine jii soo tëralin yi ma jox samay weneen alayhi salaatu wassalaam ngir mu andil leen ko ngir ngeen dunde ko mu nekk seen mode de képp koo xam ne da wat dellu gannaaw ginnaaw bi mu ci duggee ne maa doon jullit nekkatuma ko parce que affaire yi man je ne plus waaw dellu gannaaw na la leer ne bul foog ne yàlla ngay lor wala diine ji ngay lor déedéet fa saw fa xel séef naa yàtti loo borom bi dina indi bi qawmin ci ay nit ñoo xam ne yuhibbuhum borom bay leen sopp d'abord def ci loo xam ne wa yuhibbuuna ñoom ñu sopp waaw Allahu akbar waaw adillatin ala al dañuy dañuy dañuy wàcc seen bopp ci kanamu seen moroom muy ngëm yàlla yi waaye izzatin alal kaafiriin buñ ñëwee ci noon yi dajeeg noon yi duñ fa nekk di nooy nooy lu de di di di di di loo xam mukk dañuy wane njàmbaar waaw ngir kenn benn noonu lislaam du ko yëpp jullit bu xam dëgg-dëgg topp sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéeféer du ko yëpp kenn sa kaw yéeféer ya yujaahiduuna fi sabiilillah ñuy góorgóorlu di kër kër di jihaad di xare ci yoonu yàlla walaa yaxaafuuna lawmata laa'im ak bépp sànte bu yàlla teg ñu xar ci seen tànk tuwéy di ci kër këri di ci def effort yu ñu man ngir diine ji avancé walaa yaxaafuuna te bañ koy def nag suuraale wuñ te ragaluñu lawmata laa'im aji ngaññaate lawmata aji ngaññaateeg aji ngaññaa laa'im aji ngaññaate boroom nag ne gis nga lii lii taxoon ñu indi fi mooy yuhibbuhum gële wa mu ne zalika fadlullah lii mooy gëneelu yàlla képp la du affaire kenn du ay kooru du ay góorgóorlu kenn moo la may ci cosaan haqiqa bi mooy fadlullah ci kese la waaw ngëneelu yàlla dong gu dara raxut la nit ki nga am cofeelu yàlla mat sopp sa borom sopp yonent way saasaam suñu borom nee na lool fadlullah la ngëneelu yàlla kese la du dara raxu effort u jàmbur raxu ci leneen raxu ci boroom bee xool ku ko soob mu defal ko ko yu tiisi la yasha moo amu ne moo koy jox ku ko soob ah, moom yàlla ki ko soob wallahu te boroom bi waasi'un alim mooy ki yaatu alim mooy ki xam-xamam daj lépp amul dara lu ko génn kon nag yuhibbuhum yuhibbuhum <laughs> yuhibbuhum la wa yuhibbuna kon nag mu ne kon kooku critère boobu la am ñii ñoo mat ñii am ñii ñoo am ñoo ñooy ñi nga xam ne gis nga bu dee dañuy dajeeg yéefar yi ci toolu xare ñoo ñuy gañe saa su ne nañu seet lu tax rek <laughs> waaw bu dee critères yi moom matul matul li ñu doon waaye ndigal ya ya ya ya ya commandant bay joxe comme euh, du doo ko respecté mais c'est kun man shi'ta nekkal ku la neex boo demee borom bi day seetaan wa qad marra bina ghazwat Uhud ah Uhud keroog yonent way sa salaam ci boppam moo ne ci terrain de bataille di terrain de guerre bi ci toolu xare bi waaye est-ce que dafa ne woon saxaaba yooyu amuñu crédit amuñu lii si si am nañ ko est-ce que nekkul ñoo xam ne ñoom yuhibbuna Allah wa qad ahabbahum Allah wa nekkul ne yàlla ak yonentam alayhi salaam sopp na leen ah kay est-ce ñoom soppuñu yàlla ak yonentam alayhi salaam ah kay waaye daa am benn affaire boo xam ne moo ferl keroog <laughs> moo tax fi doon tuut du benn affaire <laughs> mooy ndigal ya yonent bi alayhi joxe woon pas ñépp pas sax ñi ci ëpp mais lenn une petite une infime partie de l'armée hein benn partie bu ndaw ci ñu ñëwoon di xare Uhud ah ñoo def lu wuteeg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digaloon digal digaloon leen fa kaanatil hazima ci kaw noonu defet bi agsi waaw borom bi xoolu ci man doo nekk ci terrain bi bu dee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo nekk ci terrain de bi ay ndigalam am léegi benn parti bu ndaw ñu ndaw rek bariwuñ sax ñoom ñoo def lu wuteeg digal lam joxe woon laata ñuy tàmbali xare bi ne lu mu ngeen man di xew montagne bi bu leen ko wàcc bu ngeen ñu gisoon ñu ñuy ñu ñuy daggaat picc yi di ñëw di këf suñu di lekk suñu der yi suñu yaram suñu suux yi suñu koor yi suñu cadavre yi sax bu leen wàcc waaw ilzamu makanakum usbutu makanakum ak yu bari des leen ci seen place sax leen ci seen place bu leen fi bouger ak lu mën a xew lu ngeen mën a gis yéen ñu ma teg ci kaw montagne ndax position bii ngeen am ñu am ñoom manu fekk ñu ngi koy téye borom bi day def mën nañoo defal nga ñaay te loolu la ma di waaye ba ñenn ñi ne noo gaa yi ñu gis waa Quraysh di daw ñuy commencé di dajale màng bi seen mbokku jullit ñi ñu demee xare bi jeex nañ wàcc seen chef Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu ne leen déet xanaa da ngeen a fàttali Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ñu ne mais loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour xare bi la woon xare bi jeex na gaa yi ngi daw ñu wàcc Seydina Xaalid ibn al-Walid Abu Sulaymaan bokkoon ci kuffaar Quraysh yi jamono yooyu la wa kaana lam yuslim ba'd jamono yaa xar kii yóbbul woon tuubagul woon mu ne gaa yi cavalerie cavalerie bi àndoon ak moom fas yi mu ne rëcc ñun gagné bu ñu suivez-moi rëppatal rek contourner montagne bi fekk fañu ca kaw faagaagal leen montagne bi ba ni nga xam ne noon lañu noonu lañu faaxe ñu bari ci way jël julli ñi in yamsaskum qarhun faqad massa al qawma qarhun mithluhu wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas suñu boroom ne keroog bi nga xam ne ci la saxaaba yi nag affaire bi jeex ñuy penser leur plaie di fomp seeni di bandaas seen tànk yek ñii seen loxo yeeg seen bët yeeg seen yii seen bopp yu toj yeeg seen yii am benn remords ak nan nii lii nan la ñu mën a dale suñu borom ne leen in yamsaskum qar in yamsaskum qarh bu dee ay gaañ-gaañ tay ay ne faqat maa ngi leen di fàtte ne alhamdulillah faqad massal qawma qarhun mithluhu waa Quraysh ñu leen teg lii mais amoon nañ même ngàññaay yu mel nii moo tax nombre ren faatoon waa Quraysh bara nombre bu toll noonu la waa Quraysh faat ci jullit ñi keroog suñu borom nag ne lu mel noonu lañ dayoon ñoom ca Badar tey nag yéen la yéen la loolu daal suñu borom ne wa tilkal amsaal wa tilkal ayyam naka naka noo nee naka nii al ayyaamu bés yaa ngi nu daawiluhaa bayna an-naas ñoo koy tourner diggante nit ñi ci ah al muy muy ndax al harbu duwal ah gis nga xare te loolu mooy dund gi yépp kiy jàng kiy dem di uti métier wala nekk ci métier wala ki yor entreprise am ki nekk salarié wala ki nekk mooy fépp lii la mbir mi duwal yawmun lak wa yawmun alayk mbir mi borom bee koy tourner ruu bu doonum ruu la mën nañ koo gam-gam leeg loolu borom bee koy tourner gis nga léeg-léeg côté bi nga xam ne moo neex mooy féete ci yow taa yooyu sa affaire bi dox nga am la bonne santé sa liggéey wat yow saa bu dee entreprise nga chiffre d'affaires bi CA bi di dem bénéfice bi ñëw dara yooyu daal mel ni mu nekk or loo xool mu nekk or lii sa lépp di dox borom bi nee na jamono jooju yëgal ne ruu bi al ayyaam bés maa ko tourné côté bu neex bee féete ci yow waaw borom bi waxoon na laqad xalaqna al insaana fii kabad maa bind nit ci coor waaw afa hasibtum an tadxulul janna ndax yéen da ngeen a bëgg da yaakaar ne daal da ngeen di dugg aljana noonu afa hasiba an-nas an yutraku an yaqulu dañoo yaakaar ne da ngeen daal an yaqulu ñu naan daal amanna ay waay daw sa baax <laughs> ñu daal du leen fitnaal teg leen ci ay natt ay way ñu bàyyi leen noonu daal ñuy wun dëgg ka dem daal <laughs> du deme noonu de wa laqad fatana alladhina nañ nga xam ne ñoo leen jiitoon examiné woon nañ leen teg leen ci yu neex ak yu naqari xool nan la ñuy doxale fala ya'lamanna allah bi wat na ne dina feeñal xam na ci lu jiitu nit ñi ak seeg ñaata mu leen di feeñ laata mu leen di bind xam na ku nekk ci lan ngay ne loolu du ngeen di ñëw ngir mu xam mais dina feeña alladina sadaqu ñi nga xam ne ñoo dëggu ba nit ñi xam wane ko leeral leen ñu ràññee leen wala ya'lamanna al-kadhibin dina ràññee ñi nga xam ne dañuy wax nekk lañuy ñuy wax wuute na ak la nekk li ñu gëm dañ naan ñoo gëm bu natt ñëwee ñu laase lépp ñu bàlle waaw kon wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas keroog daa am lu ñu fell ndax yuhibbuuna allaha wa rasuulahu wallahi wa yuhibbuhum allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam borom bi sopp na leen de ndawam bi wallahi yonent bay sa salat sahabaam yooyu sopp cofeel gim leen sopp kenn manu koo natt moo tax Uhud xoolal hatta bi muy waaj a génn àddina dafa dem na Uhud waaw dem na Uhud ñaanal leen waaw ci bi waay xool bi lañ ne saxaabaan yi radiyallahu anhum rawatina ñi nga xam ne ñoo taxaw doon xare ci kanamam ci kanamam ngir défendre diine ba borom bi jël seen bakkan wallahi ci ñoom kenn du ñoom mais keroog looloo leen dal parce que lenn benn partie ñoom ñoom mooy digalu yonent bay saasaam yonent bay saasaam ci biir terrain de guerre bi bi def defet am léegi nag tuddal ma fi keneen foo xam ne mbooloo moo xam ne dañuy nekk di mooy yàlla ñu naan Serigne Dio fi ne moo dara ñun moom on est clean quoi on est on est clean pas panique tout est ok parce que yaa Serigne Dio <laughs> yow yaa di jaahilun mulim yow wala yow vraiment yaay xamul ko yaay ku gàññul quoi <laughs> borom bi daa xool kanak kii way kanak kanak kan mbir ay lii la. ma ne borom bi loolu mooy mooy vraiment mooy al-adl mooy mooy mooy mooy ci maanu quoi mooy maanu te dëgg justice dëgg affaire yi ay kii la ah. borom bi li mu dëgg la nekk leen ci ku ci ne yaay am nga ñaay boo ko teggee sa tànk sa waay lu ne mën na laa dal kon nag ñii ñooy ñi mën a jiite waaw ñii bu dee ci xare ñoo mën a jiite moo tax suñu dakat yu répétitive yi. <laughs> war nañu seet suñu bopp waaw eh seen xare bi c'est pourquoi pour mettre en place la démocratie en tant que jullit moo tax ngeen di xare saa yu bëri les territoires palestiniens ak yooyu ñu naan ay ay ay ay ay OLP ak yooyu voilà pour mettre la démocratie pour que kii état way ma dem leen xata avancé ngeen seen ndax yàlla dina leen dimbali ci kaw loolu. wal iyaazu billah ñii ñoo mat njiit ci bépp domaine nag. léegi nag kon yeneen tray sarsam lii la wax critère ki nga xam ne moom lay jox raaya gi suba moom lay jox drapeau bi mooy ci borom bi di ubbe Xaybar jaare ko ci loxoom loo loo kon bi mu waxee lii ne dina jox raaya gi koo xam ne yorob day sopp yàlla ak yonentam alayhi salaam yàlla ak yonentam alayhi salaam sopp ko hey lu xew ah, ah. fa baata nnaasu yaduuquuna laylatahum ayyuhum yu'taahaa nit ñi xëy seen guddi gi keroog dañ koo béyee non non fa baata nnaasu di def di waxtaan yaduuquuna mooy yatahaddasuuna fii maa baynahum waaw ñu ngi waxtaan seen biir waaw di xuus di wax yaxuuduuna wa yatahaddasuuna di wax naan mooy nii nii ku nekk saxaaba yi yaa ngi toog ak sa morom nii yow yaakaar nga ne suba yonent bay sa sam mais kan la war a jox raaya ku nekk ñaan gën a gën a fonkul ngay ñaan ngir borom bi jox ko moo tax waxoon nañ la ba ñuy gis lool ne xadiisu mel nii Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu so soloo na ko ci la ne Seydina Omar de keroog nee <laughs> man Omar de masuma bëgg jiite dara nekk jiite dara ñu naan c'est le leader moo jiite masuma koo bëgg ba des bés bii bi yonent bay sa sa wax li non boobu parce que wa fii zalika falyatanafasil mutanafisun waaw gis nga ci lii chantier yu mel nii am ngërëmu yàlla cofeelu yàlla fii la concurrence bi ne kuy njëkkante di njëkkante di concurrence fii la wallahi fii la waaw waaw commencé ñu njëkkante nañu njëkkante fii waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne keroog laa bëgg jiite dara ndax li boroom ndax li yonent way sa sa wax rëy ndax ka mu ko jox ndofis ko texe na jeex na yàlla sopp na ko ndawam bi sopp na ko moom itam sopp na yàlla sopp na ndawam sallallahu alayhi jeex na kooku moom am na daraja yoo xamante ne kuy taxawaalu ku nekk taxaw naan am naa ko ah, ah non waaw mu ne fa baata naas nit ñi nag vee passé seen guddi gi yadukuuna laylatahum guddi gi yëpp daanaka di ko waxtaane mais ayyuhum yu'taha mais ana kan la yonent bi saa saa di jox raay waaw falamma asbaha an-nas ghadaw ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarju an yu'taha waaw bi ñu xëyee nag ñun ñëpp faq daw daw waaw jëm ci yonent bi alayhi salaam ndawal yàlla li sallallahu alayhi kulluhum kenn ku nekk ci ñoom yarju mu ngay am yaakaar am ñoo taaxaa que moom lañ koy jox tey saxaaba yi ku ci nekk am yaakaar lool waaw ah yonent bi alayhi salaam de man lay jox drapeau bi man maay ci rango critères yooyu yële akbar waaw léegi nag bi ñu ñëwee lan la wax fa qaal yonent bi alayhi salaam wax moo ana lan la wax.